baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wakadalika makkannaa liyuusufa fi lardi yatabawwa'u minha xaytu yashaa'u nusiibu biraxmatina man nashaa wala nudiicu ajra almuxsiniin mu ne wakadalika naka noonee de makkannaa lañu jàppandalee li yuusufa ñeel seydinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam fil ardi ci suuf si muy suufas Égypte yatabawwa'u mu fay wàcc minha ca suuf sa haythu yashaa'u fu foofu ko soob nusiibu ñun de ñooy ñooy ñooy jotal ñooy laalal di mosal bi rahmatina ci li nga xam ne mooy ci suñu yërmande gu yaata gi man nashaa'u ku ñu soob ci suñu jaam yi wala nudii'u te ñun borom bi tabaaraka wa ta'aala duñu sànk de ajral muhsiniin payu ñi nga xamante ne ñooy rafetal kon nag borom bi tabaaraka wa taala nako noon la boo seetloo seydinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam nettaleem mooy natt yi ko dal ci gént la tàmbali woon gént ga nga xam ne moom la géntaloon boppam wax ko baayam ba ko ñële yégee bañ seetloo la nga xam ne moo tukkee ca gént ga mooy mooy yitte gu rëy yu ko baayam doon doon amal a doon ko amal ba taxoon ñu jalouse ko sànni ko ca teen ba waaye it ba muy génn fañ ko tëjoon ca prison ba ci gént la borom bi tabaraka wa taala jaare muy gént goo xam ne nag keneen moom moo ko gént muy buurub Égypte di Firawna ba fa newoon kon loolu lépp di ñu wan tamit la ñu waxoon rek am solo li nga xam ne mooy gént ci lislaam ak li nga xamante ne mooy dindug nit ki waaye loolu nag bu ñu ko waxee taxul nag ñu bu ubbi nag bunt yi ku nekk di gént ay gént lu ko neex rek di nettali loolu it mooy loolu taxul ñuy wax quoi wala yow sa diine yépp nga gàll ko ci ngay géntu waa naan non dafa am yoo xam ne dafa leer ci diine loolu moom leer na manoo ñëw nag yow diine ji ndax nan laay damay julleem damay du ma julli wala damay wooram war naa woor loolu manoo koo teg ci ay gént ak ay gént naa sëriñ diw mu ne ma bul woor wala yu mel noonu loolu waxi caaxaan la voilà loolu moom taxul ñuy wax du moom voilà loolu tamit il faut mu leer kon suñu borom tabaaraka wa taala ne wala ajrul aaxira ci laay ab juróom fukk ba juróom ñaar mu ne wala ajrul aaxira te dëgg-dëgg payu alaaxira muy bés bu mujj ba xayrun moo gën lilladiina aamanu ñeel ñi nga xam ne ñoo gëm te dëggal wakaanu te ñu nekkoon ci àddina bi na doon ragal seen boroom tabaaraka wa taala mu ne nag wajaa bi nga xam ne nag seydinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam ci la ko buurub Égypte daal di joxe ndomboy tànk yooyu yële mu yor nag mbir yi ba ginnaaw gi buur ba moom fa jógee ñu daal di jël daanaka lépp lañ ko jox daal mu daal di yor yépp léegi nag mu ne wa kadhalika nag oo nag noo ne lool wajaa bi nga xamante nii nag ci la yor ndomboy tànk yu mag yoo yële nga xamante ne nii moo jiite mbir ya waaw léegi nag wajaa amul ñëw nag mooy at ya mu waxoon léegi fekk juróom-ñaari at ya nga xam ne ñooy at yu neex ya jàll nañu waaye nag ba mu des juróom-ñaari at yu mat yu naqar yi nag daal di ñëw nag ba lool xewee nag wajaa nag mu daal di dikk ixwatu yuusufa mbokk salaam nga ne ma yan mbokkam ma ne mooy ña ko sànni woon ca teen ba yaa ngi fàttale ko ña ko fa sànni woon ñoom ñooñu nag ñoo ñëw nag di wax léegi nag ñoom ñooñu ñoo ñëw ndax nag jamonoy maral gi muy juróom ñaari at yu tar yooyu dafa xew fa daxalu alayhi léegi nag ñu jóge ca ca gox ya ñu dëkkoon foofale ca bëlaadu kanaan fa nga xam ne fa la Jérusalem nekk ñu daal jóge foofale daal di ñëw nag ci réew mi nga xam ne moo gënoon a rëy di première puissance mondiale di Égypte gi nga xam ne moo leen gënoon a jege ngir dem foofu man faa amee loo xam ne moom la ñuy dunde jënde fa loo xam ne moom la ñuy dunde ndax kaw gi kat maral gi am na te nag bési ba bi tar na lool ñu dem ca capitale bu rëy ba di Égypte fa Firawna ne ngir man faa amee loo xamante ne lu ñuy dund am na ci riwaaya yi yoo xam ne dañ ne Seydina Yuusuf alayhi salaam ba mu fa newee ci juróom-ñaari at yu neex yoo yële mooy ne ak ak ak baaxam ak yooyu dafa siiw ba nga xam ne ñoom ci lañu ko yëgee après nag ci la leen Seydina Yaaqub alayhi salaam di seen baay ne leen nag bi mbir yi taree mu ne leen dem leen Égypte ndax dégg naa fa ñuy wax koo xamante ne ku baax la buur bu baax bu fa ne boo xamante ne bu ngeen demee ngeen dimbali ko waaye yooyu mooy ci façon daal nett yi ñuy jële ci waa banu Israil te yenn boroom xam-xam yi du ko nettali ci loolu la la jóge wallahu nag ta'ala a'lam léegi nag ñoom ñu ñëw kon wajaa amu dikk ixwatu yuusuf mbokki seydinaa yuusuf yi alayhi salaatu wassalaam fa daxalu alayhi ñu dugg ci moom fa arafahum bi mu gisee rek xàmmee na leen wa hum lahu xamuñu ko xamuñ ne mooy seen frère ba nga xam ne moom lañ dugaloon ca teen ba fa lamma jahazahum bi nga xam ne nag ci leen ñëw li leen fi jot indi mooy ngir am luñ dunde jënd fi loo xam ne dund bu ñu yóbbu ca àll ba fa nga xam ne fa lañ dëkk fu sori fa foofu la ca bilaadu kanaan ca fa nga xamante ne nii mooy kanaan falam maa jahazahum ba nga xamante nii nag ci la leen waajal defa leen li ngeen xam ne moom lañ fi doon ut muy almira muy pepp yooyu nga xam ne moom lañ doon dunde céréales yeeg yooyu mu defaral leen ko ba waajalal leen ko xaala mu ne leen nag nii bi axin lakum bu ngeen demee nag war ñëwaat beneen yoon ëllëg bu ngeen di ñëwaat na ngeen ma indil seen benn frère boo xamante ni min abikum ba nekk ca seen baay alaa taraw na ndax gisu ngeen an nii que ne man nii yuusufu waxu leen nag man maa yuusuf ndax ñoom xamuñu waaye man man mii nga xam ne maay kilifa gi jëwriñ ji fii inni man uufil kay la maay matal li nga xam ne mooy natt li nga xam ne moom lañ leen di nattal di leen ko jaay man maay ki nga xamante ne nii maa koy matal wa anata man xayrul munzilin maay ki gën ki nga xam ne maay wàcce nit ñi di leen ganale ndax ganale bu baax la leen ganale woon kon nag lii parce que borom xam-xam yi rahmatullah dañ ne ñoom bi ñu ñëwee dañ doon waxtaan ak moom léegi bi ñuy waxtaan ak moom mu leen di laaj ñu ne ko ñun dañoo nekk ñoo xam ne fukk ak ñaar lañu woon am kenn koo xamante ne nii benn baay suñu baay fukk ñaari doom la léegi nag kenn moom moo ci kenn mooy juróom lañ fukk ñaar lañ woon kenn ki nag dafa demoon ci àll bi dañu àndoon ci àll bi mu sànku daal léegi nag mu ne leen waa ana keneen ki ñu ne keneen ki moom mu nga ci suñu baay suñu baay moo ko téye ndax sopp gu mu ko sopp moo tax bëggul mu dem moo tax ñun ñii rek mu ñëw loolu moo tax nag bi mu leen defaralee lépp mu ne leen nag tuuni na ngeen ma dikkal bu ngeen fii ñëwaat bi axin lakum ci seen frère boo xamante ne min abikum mu nga fa seen baay bi ngeen ma ne mu nga fa alaa taraw na wax leen lii daal ñu gis daal ne moom mooy ki nga xam ne mooy natt mbir yi mooy mooy nattal nit ñi te moo leen di jaay te moo leen di defal wa ana taman xayrul munzilin baay ki gën ki mën a accueillir nit ñi daal di leen dalal bu ñu ñëwee fii Égypte fa in lam yi tatuunii bi ne leen nag gis nga bu leen ma andiwulul seen frère boobu ngeen fii ñëwaat falaa kay la lakum du ngeen fi am dara luñ leen di nattalan ah. kenn du leen fi nattal dara indi fii ci man wala taqrabun kon bu leen fi jege sax naan da ngeen di bu ngeen fi ñëwee du leen jaay te du ma leen jox dara dara du ngeen ko am ci wàllu dundu de am ñu ne da doon jaay am ñu ne non non non mooy da leen ko doon jox ndax ñoom dañoo sonnoon waaye nag mooy dañoo ñëw di jënd si loolu mooy li gën a dañ doon ñëw di jënd si xaalu gars yi nag ñoom nag frère ya ne ko muy li ñaata la ñoon kon oh, dix lañu ndax onzième bi muy Benyamin alayhi salaam mu nga woon ca baayam Seydina Yaqub te keneen ki mooy Seydina Yuusuf mi ñuy waxal te xamuñ ne moom la alayhi salaatu wasalaam pour ñoom sànk bu baax ndax se ba nee gone lañ ko sànni woon fii xayaabatil jubbi ca teen yu lëndëm ya xaalu léegi nag ñu tontu ko ne ko ah dinañ sàkku lii nga ñu wax de mooy doomam jooju suñu rakk boobu fa des te booy ji sopp suñu baay sopp ko lool te bëggul mu dem a ah, dinañ ko sàkku ñaan ko laaj ko ko ah, ngir mu bàyyi ko ma ak ñun wa innaata dëgg-dëgg dinañ fexe daal ba ñun dëgg-dëgg la na dinañ def li nga bëgg mooy ëndaale ko du lool nga bëgg ndax bu ñu ko deful du ñu amul dund ah kon de moom dinañ fexe daal ba indi ko moom moomale kon nag. wa qaala mu daal wax li fityaanihi moom Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam ci jeunes yi nga xamante ne nii ñoo ko doon liggéeyal ca ministère boobale di ko liggéeyal daal ci li nga xamante ne nii moom moo jëm ci wàllu di ko nit ñi bu ñu jëndee ki nga xam ne ñooy ñoo leen koy servir di leen ko livrer mu ne leen nag ijaalu yéen bi ngeen leen di waajalal li nga xam ne moom lañ jënd si ci wàllu dund na ngeen def bidaatahum li nga xam ne mooy bagage yi ñu fendi mooy alal yi ñu fendi ngir jënd si woon dund jëlaat leen alal jooju daal di koy def féere xaalihim ci seen biir ci seen biir ëmb yi ci seen biir saag yi ci seen biir yi nga xamante ne moom la ñuy teg ci seen kaw gëléem yi def leen ko ca seen biir saag ya la'allahum bu ko defee ya ngeen feesal ak dund la'allahum bu ko defee ñoom bu ñu delloo ya'rifunaha dinañu ràññee ne eh mais ñun ndekete ñun ñun li ñu yóbbuwoon alal ji ñu yóbbuwoon ngir jënd li mais moom lañ gisaat ci suñu biir saa ji de in anqalabu bu ñu delloo ilaa ahlihim ca seeni ñoñ foofu la ca Seydina Yaqub te bilaadu Kanaan di fële ca fa nga xamante ne mooy bilaadu Sham foofu la ca Jérusalem la'allahum bu ko defee yarji'una dinañ delloowaat di mooy dinañu ne oh, kii moom baax na de kii laay xoolal ñun ñu demoon ngir jënd ndekete yoo lim ñu defal ba suñu saak yi fees suñu yenu fa gëléem yi fees sëfu gëléem yi fees ñu foog ne lu ne ndeke alal dañ yóbbu woon sax non seulement dañu duyal ba mu fees mu delloo ñu ko njukkeel googu loolu tax ah ñu sawaraat tax ku la defal loolu waaye am ñu ne bon ñaar ñoom xamoon nañ ne buñ demee boo duñ ko nangoo lekk quoi dañ naan noonoo non ñun dañoo jënd woon ñu delloowaat ñu mbir mi ñoo ñii dañoo war a juum dinañ delluwaat ngir ñëwaat ngir mën a de delloo si waat li nga xam ne moom lañ yoroon nag kon nag falamma raja'u li nga xamante ne nii nag ci lañ dellu nag ilaa abihim ca seen baay di Seydina Yaqub ñoom ñoom ñi nga xam ne frère Seydina Yuusuf yooyele alayhimu salaatu wassalaam qaalu ñu ne ñu ne ñu ne yaa abaana e yow suñu baay booy muni'a minnal kayl ñun detere nañ ñu nee nañ ñu ah dootuñ ñu nattalati dara dootuñ ñu jaay li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne dootuñ ñu jaay dudd kon nag te leen na fi sës mooy dañoo mooy lam leen ne bu ngeen indiwul seenu frère beneen beneen yoon de façon du ngeen fi am dara lu ma leen nattal te bu ngeen ma jege quoi léegi nag ñu ñëw ne seen baay ah ñun de tere nañ ñu léegi ñu amati dund de fa arsil maana axaana kon nag lenn rek ka mën a tax ñu mën a amaat dund mooy nga yónni mu ànd ak ñun beneen yoon bu ñu fay demaat axaana suñu frère bii di Benyamin alayhi salaatu wasalaam ni nga téye bañ mu ànd ak ñun foog nag nga yónni ko sinon ah waa dëkk ba foo fële ka nga xam ne mooy nattal nit ñi nee na bu ñu ëndiwul suñu frère bi de toute façon duñ fa am dara bu ko defee nag bu ñëwee nag tal ñu daal di ñuy mën a nattal nag ci ñi ñu dund de wa im naata dëgg-dëgg cette fois ci bii moom ñun ñii la hu la xaafidun waatal nañu la ne suñu bàyyi kii dinañu ko sàmm de dinañu ko aar duñu def comme ka nga xam ne mooy